muy abu xaysama al ansaari assaalimi abu xaysama la tuddoon moo doon dàkkantalam te tamit loolu lañ ko xamale imaam al waaqidi nag raxmatullah alayhi nee na abu xaysama abdullah la tuddoon ibn xaysama bon bi sanadin da'if mooy wax joo xam ne en tout mais nee na noonu la tuddoon nee na <coughs> wax la joo xam ne moo ko wax këne abu xaysama abdallah ibn xaysama la tuddoon waaye daal lool lañ xam ci moom muy abu xaysama al ansaari as-saalimi waaw abu xaysama bi imaam al-Waaqidi teg na ci ne fekke na ghazwatu Uhud ne fekke na ghazwatu Uhud nettaleem keroog ghazwatu Tabuk tamit fekke na ci xare yonent bi alayhi salaatu salaam yi mu fekke ghazwatu Tabuk euh, imaam euh, Muslim boo demee ci saxiixam <coughs> muy xadii xadiisu Seydina Ka'b ibn Malik bi muy nettali te loolu wax nañ leen nañ ko dinañ ci ñëw insha allah ci Ka'b ibn Malik bi muy nettali keroog ñàkka demam Tabuk tuddaale na ci xadiis bu guddum boobu ki nga xam ne mooy Abu Xaysama mi na ko noonu imaamu Ahmad daal dina koy solo xadiis boobu mu jaar ci imaam Abdurrazaaq rahmatullah alayhim ak imaam Ibn Hibbaan solo na ko mu jaar ci Seydina Ka'b ibn Maalik di sanad mooy sanad yu wér la imaam solo na ko kantaa <coughs> imaam Ibn Isxaaq rahmatullah alayhi moom càllalem imaam al-Bayhaqi daal dina koy solo mooy ni mu ko solowee naka noon boo demee ci imaam at-Tabaraani it soloo na ko ci al-Kabir te bi ko soloo imaam al-Haythami tudd na ko ci Majma'u az-Zawaa'id mu ne càllale bi Yaqub ibn Muhammad az-Zuhri moo fa ne wa huwa da'if mu ne sauf que càllale bi Yaqub ibn Muhammad az-Zuhri moo fa moom wérul waaw imaam Ibn Hajar nee na ci Fathul Baari mu ne mursal la ci imaam Ibn Isaaq bi mu ko solowee mursal la ko solowe kanta imaam Muslim moom tudd ko comme niñ la ko waxe boo demee ci kitaabu tawba ah baabu xadiisi tawbati Ka'b ibn Maalik radiyallahu taala anhu indi na fa nettali bi bu seydna Ka'b ibn Malik tuddaale fa mbiru abu xaysama al ansaariyu radiyallahu taala anhu wa arda léegi buñ jëlee càllale imaam ibn Isxaaq wala nettali imaam ibn Isxaaq <coughs> raxmatullahi alayhi mu ne summa inna aba xaysamata rajaca bacda an saara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ayaaman ilaa ahlihi mu ne tas abu xaysama nañ gis différence tuuti entre imaam ibn Isaaq mii lii mu nettali ak imaamu bi ne ci imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj an Seydina Kaab ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa <coughs> mu ne ginnaaw euh, mu ne summa inna aba xaysama ginnaaw gi abu xaysama hein rajaa dafa dellu moom génnoon na imaam ni saax nee na non c'est moom génnoon naa <coughs> génnoon na àndoon na ak yonent bi aleyhi salaatu waaw génnoon na jotoon naa génn bu kenn foog ne moom Abu sama génnul woon dafa génnoon keroog bi ñuy dem Tabuk génn na ànd ak yonent bi mais bi nga xam ne ci la dem ba ci yoon bi bi nga xam ne ci la dem ba ci yoon wi dafa dëppaat waaw dafa dëpp loolu nag lay wax ni mu ne rajaa dafa dellu baada ansaar ginnaaw bi mu doxee ànd ak rasulallahi ndaw yàlla li ayyaaman ay fan ila ahlihi fii yawmin xaar <clears throat> moom daal génn na ba yonent bi génn ak saxaaba yi di dem Tabuk radiyallahu anhu mu daal di génn dem daal ba ay fan bañ dox ay fan bon affaire bi tàng tàng yoo xam ne de toute façon tàngoon na sax ñuy génn mu daal di dëpp quoi dellu ko kër ñu xaaral yi daal <clears throat> ay je laisse parce que dangay waaru quoi. Hmm? nee na ah, fa wajadat fa wajadat imra'atayn lahu fi 'arishayn mu fekk trouvé ñaari soxnaam moom Abu Xaysama <coughs> ñu nekk fi 'arishayn ci seen ñaari tànt yoo xam ne ci lañ ne waaw nekk ci seen tànt ay xayma yoo xam ne ñu ngi ci biir waaw lahuma fi haa'iti nekk ci toolam bi toolu kan abu xaysama waaw mu ñëw fekk ñaari soxnaam yi nekk ci seeni tànt ku nekk ci benn tànt ah ci nekk ci toolam waaye xam nga sedd na to waxoon na la <coughs> gis nga Tabuk keroog génn tabu moom bon c'était pas facile quoi ak tàngoor bii en plus ak li nga xamante ne nii mooy kii bu atroce bi climat bu atroce bi ah ak ni mu mettee moos xam nga ne lii moom moo tax wan naasu nit ñi yakrahuna shuxuusa dañu doon mooy bakkan yi du bëgg kenn génn ci jamono jo tàngoor wi ah wa taabati thimaar wa li abu li abi xaysama xaa'ita amoon na li nga xam ne mooy tool bu baax waaw tàndarma yi comme ni koy waxe léegi <coughs> mu ne ah mu ne kon mu ñëwa bi mu dëppee fekk soxnaam yi ne ku nekk nekk ci sa tànt ku nekk na qad rashat kulla waxidin minhuma arishaha wa baradat lahu fiihi maa wa hayyaat lahu fiiha ta'ama ku nekk ci ñoom ñaar waajal nga sa bopp ni nga waree waaye ah seddal fa ndox yi waaw fa ndox yu sedd yoo xamante ne nii hay waaye ñoo baax ci tàngoor j'espère que duma yàq kooru fay wootewuma ci fitna de dañuy nettali rek dundu yoon abu xaysama radiyallahu anhu waaw c'est vrai que mais koor gi alhamdulilah boo defee benn semaine rek xam ne mbir yi buur yàlla eh, defa na ci xéewal quoi hmm? kon nag eh, kiiwal rek góor-góorlul yaa fayen c'est pas grave léegi mu jeex ñaata jours ci des sept sept ndox mu sedd ñu waajalal ko ko wa hayat lahu fihi ta'ama ku nekk ci ñoom waajal nga ci mooy plat yu baax lekk gu am solo fa lamma daxala qaama ala baabil arish mu dugg taxaw ci buntu tànti seen tànti xool fa nadara ila imra'atayhi wa ma sana'ata lahu mu xool ah, ah <coughs> li nga xamante ne mooy xool ñaari soxnaa mi taxaw ku nekk mooy taxaw foo xam ne ñaari tànt yëpp presque ci seen buntu la taxaw ndax dañu taqaloo xool ku nekk li nga def ah li nga waajal lii baax na de ah fii moom ne fi moom ah lii bakkan ba gën a yii de waaye daal mu ne mu ne moom abu xaysama fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne mee ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fii daxin fi daxi wa riix wal xar wa abu xaysama fi dillin baarid wa ta'aamun muhayya wa imra'atun xasnaa fi maalihi muqiim ma hada bi nasaf ah. Ah. mu mu xool mbir yi daal yeddaat boppam waaw ah. lii moom c'est pas normal lii moom c'est pas normal rasulullah ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam fi dahi nekk ci tàngooru jant bi ci jant bi metti bi bu tar yonent bi aleyhi nekk ci jant bi mooy ci tàngoor wi jant bi di ko lakk fële mooy tàngoor wi muy muy xuus ci tàngoor wi di dem fan ilaa Tabuk <coughs> hein kanta ak ak la fépp war riixi ak ak waxoon nañ la booyo mi ak ngelaw lu li te nekk ngelaw loo xam ne mooy escanté po yi moo taxoon yonent bi alei salaatu salaam gaa yi ne ko mais tee ngaa bàyyi ñu loj suñu gëléem yi ah man ci di diw diw suñu yaram yi bu ko defee parce que ngelaw li day yàq dera ak seen bakkan yi ni mu koy ay escanté <coughs> léegi nag euh, wal xar ak tàngoor lii lépp yonent bi alei salaatu salaam nekk ci lii jant bu tar tàngoor wu tar ngelaw li ak tàngoor bi wa abu xaysama fii zillin barid man abu xaysama ma nar a nekk ci ci ci ker goo xamante ne gu sedd la ma nekk ci ker gu sedd wa ta'amin muhayya ak lekk boo xam ne waajalal nañ ma ko lii ku nekk ci sama ñaari soxna yi waajal ma ko loolu kese mu ne déet wamraatun hasna nekk tamit fi wamraatin hasna nekk ak soxna yoo xam ne ku ci nekk ku taaru ba soxna bu taaru ma nekk fii yonent ma saa nekk ci naaj wi man ma nekk ci nooflaay gu mel nii ah. fii maalihi muqiim nekk ci sama alal sama tool bu baax bii muqiim daal di fiy nen fas yéenee bànneexu te yonent ma saa nekk fële mu ne euh, laa euh, oh, lii moom moom lii moom c'est pas normal moom mooy lii moom moom lii c'est pas du tout normal mooy lii du euh, bokkul ak insaaf loo xam ne vraiment mooy koo xam ne def na li nga war a def te tamit mooy lu jaadu la quoi lii moom mooy lii daal mooy li wolof naan lii daal jaaduwul waaw lii daal moom jaaduwul quoi lii moom bu ma ko naree def ah lii jaaduwul de lii du maandu de lii du maandute de ndaw yàlla li waaw insaaf lii du maandute ndaw yàlla li nekk ca tàngooru jant ba ngelaw désert bi ngelaw li nga xam ne bu jógee yóbbaale mais ni muy yóbbaale eh, suuf si dugal ko ci bëtu nit ñéeg ni ñuy sonne ak tàngoor wi man abu xaysama ma nekk fii ci kër gu nooy gii te baax te sedd ak ñam wuñ ma préparel ak soxna su rafet ci sam nekk sama alal sama tool bu baax bii waaye maa hada bin nasaf waaye ah lii lii lii lii lii du maadu te de bu ma ko defee maadu ma la xatta alxaqa bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñee mu ne leen nag comme que de maa ngi wàcc yàlla ne kenn laa dul dugg tàntu kenn ci yéen ñaar laa dul dugg <coughs> mu wax soxnaam yooyu non waajal gi ngeen waajal moom bi boo ngeen ba ko parce que kenn laa dul lekk praawam waaw duma accompagner kenn ci yéen waaw <coughs> duma accompagner kenn ci yéen parce que lii dum maadute après lu def ah joindre l'acte à la parole de waaw du ay waxi neen de mu dan mu daal di laajte ne ginnaaw bi mu waatee lool ne du ma dugg ci tàntu kenn ci yéen ñaar lu dul ma dabi yonent ba lay saar-saam fa hayya ali fa hayyi ali zaadan fa faalata mu ne leen eh, <coughs> kon waajalal leen ma li nga xam ne mooy sama yóbbal ñu daal di koy defar waajalal ko ñu daal di koy waajalal daal di koy defaral moom Seydina Abu Xaysama waaw summa <laughs> qad summa qadima naadihahu fartaxala qaddama na mu daal jiital indi li nga xam ne mooy summa qaddama naadihahu mooy géléemam fartaxalahu mu daal koy war waaw eh, am na ci beneen am na riwaaya boo xam ne kene bi muy dem sax am na soxnaam si ku ko ku ko doon woo mu ne duma wuyu de waaw duma wuyu fenn laa dul wuyu parce que fekk demuma dem rek kenn duma duma wuyu kenn <coughs> waaw noonu la demee moom Abu Xaysama ah radiyallahu taala wa ardaa léegi nag bi mu demee kon mu daldi dëgmal dem jël gëléemam war ba ni muy agsee ci yonent mi alayhi salaatu wa salaam xatta adrakahu xiina nazala bi tabu mu ngi dab yonent mi alayhi salaatu wa salaam moom bi yonent mi alayhi salaatu wa salaam agsee Tabuk ca la koy door a dab waaye mooy lii dafa wax lu jiitu mu ne <clears throat> waaye mooy lii daf la tënkal après nag mu lay détaillé mu ne moom abu xaysama <clears throat> waqad kaana adraka aba xaysamata umayr ibn wahb aljumahi fi tariq mu ne te abu xaysama daje woon na ci yoon bi bi muy dem di dab yoneen ci lay saar saar dafa dajeek umayr ibn wahb umayr ibn wahb moom liñ ko gis daa bari <laughs> moom moo doon jéem a keroog ne woon day faat yonent bi aleyhi salaatu salaam après la leen daloon ginnaaw Badar <coughs> waaw te Safwaan ibn Umayya moom moom maa koo woon ak moom tam naan ko man Safwaan ne ko lan la mu ne ko man daal daa am benn plan bu ma lu may xalaat instant bi mais nag li ma ko teree def mooy sama ñàkk ak sama njaboot gi ma yor ju sew ji xaw ma nan laa leen def sama ginnaaw mu a ko lan la mu ne ko damaa bëggoon a dem assassiner ji Seydina Muhammad mais na <laughs> mooy bi ñu leen gañee euh, Badar rey ñu bari ñu rey ba ñu jàpp doomam ah mu di <coughs> mu daldi mu daldi ci prisonniers yi mu ne parce que am naa alibi man naa dem foofu sama doom lañ jàpp prisonniers yi damay ñëw ne man bon sama doom laay libérer c'est quoi bu ma demee nag ma faat Seydina Muhammad c'est ah ko oh, loolu baax naa waaw <coughs> loolu lii nga xalaat baax naa léegi nag kon ni ngay def man pare naa hein man pare naa ngir kii la ngir ngir ngir ngir euh, euh, euh, yorol la sa njaboot sa ginnaaw loolu rek la c'est pas grave yaa Omar Omar ibn wax grawul gis nga maa la yoral sa doom maa la yoral say njaboot <coughs> maa la koy resal demal ñu man ko wam ne ko waaw baax na bu ko yëgal kenn bu ko wax kenn ba Safwaan doon kontaan nag temps yooyu bu génnee naan di kontaan di wër ci mbeddu Màkka yi naan waa màkk bëgg leen léegi xabaar bu leen neex agsi léegi ngeen am xabaar boo xamante ne nii dina leen fàtteloo naqar wi leen dal badar nii waaw suñu mbokk yiñ fàtte yépp wallaay xabaar bii bu agsee loolu lépp dangeen koy fàtte ndax mbégte mu dem bon Seydina Omar gis ko na kii shaytaan min shayaatinu Quraysh ngok abu kii wallahi kii ab faasiq ku bon ngi di ñëw mu xëcc ko téye ko xëcc ko indi ko ci yonent bi alei saatu salaam wax lamsaar yi ne leen nag jege leen yonent saai sallam kii bu leen moytu leen ko waa ji kii ku bon a ngi taxaw mu ngi nii fekk mu yoroon paaka bi mu defoon def ci poson ay fan dugal ko ci biir yonent saai sallam ne ko loo fiy def <coughs> naan ko xanaa ñëw rek ngir kii libéré mu naan ko waxal rek ba niñ koy découvrir rek quoi moom moomu la nag moo taxoon loo taxoon keroog bi Safwan ibn Umayya dawee ci Fathu Makka moom la yonent bi aleyhi salaatu salaam mu dem dabi ko pour mettre ko en sécurité ne ko duñ ko def dara na ñëw mu dem di wax Safwaan Safwaan faalewu ne ko yow bu ma wax dara parce que yow yow yow doo wax katu dëgg yow li ma digoon hein gannaaw Badar ne da ngay faati Seydina Muhammad nga ñëw nga dem ñuy wax nga tuub nga ñëw tey naan ma toppal fee du ma la déglu mu fexe ba mu déglu ko mu ne ko déet Safwaan yeneen saa salaam kaay moo gën ci moom mooy mbokk mi gën de boo ñëwee du la def dara de da convaincre ko ba mu ñëw mu ñëw ne yonent bi sa salaam taxaw naan ko mais kii nee na du ma wàcc sama gëléem gi parce que bu xamul lu ma boo mën a rek kii rek ma teg ko ci sama gëléem gi gaaw na naan ko Umayr nee na yow yaa ma yaa en sécurité mu ne ko waaw wàccal mu ne ko wàccal mu ne ko du ma wàcc fekk waxoo ma lu leer est-ce que li mu wax dëgg la yonent saa salaam ne ko waaw. Umayr moomu nag <coughs> keroog bi muy dem Abu Xaysama bi muy dem Tabuk di dabi yonent bi alayhi salaatu salaam dafa dajeeg moom ci yoon bi moo tax mu ne kon moom yàgg nañ ko gis voilà defoon nañ tarjama booba ca gannaaw Badar mu ne kon <coughs> waqad kaana adraka aba xaysamata Umayr ibn Wahb al-Jumahi fi at-tariq yatlubu rasulallahi fatarafaqa mu ne te dab na dab na keroog ci yoon wi ki nga xam ne mooy Umayr ibn Wahb dab na Abu ma fekk moom tamit yonent mi alayhi salaam la bëggoon a dab <coughs> ngir fekk xare bi keroog contre les Romains byzantins ci Tabuk fataraafaqa ñu dab mu dab ko mu dab Umayr daal di dab Abu ma ci yoon wi muy dem sept cent kilomètres hatta idaa danaw min Tabuk ñu ànd ñoom ñaar ba dañuy jege Tabuk nag qaal abu xaysama li umayr ibn wahb abu xaysama radiyallahu anhu al ansaari ne umayr ne ko inna lii danban fala alayka an taxallafa anni xatta aatiya rasulallah sallallahu nee na bi ñuy waaj ak si tabuk moo xam ne kon yonent mi alayhi salaatu salaam léegi mooy léeg mu dab ko ndax tabu léegi mu jege fa mu ne ko te leer na ko ne kon yonent mi alayhi salaam dina ko dab mu ne mu ne Umayr ne ko man de dama am bàkkaar boo xam ne bu ma def léegi nag dama la doon ñaan di sàkku ci yow mooy nga bàyyi ma ma jiitu la mooy ma njëkk la ci yonent bi aleyhi salaatu waaw may ma ma jiitu ci yonent bi aleyhi salaatu salaam ndax dama am bàkkaar boo xam ne il faut ma fexe <clears throat> nan laay def ngir mu ñaanal ma njéggal boroomam te loolu dama bëgg man bu ma koy def bëgguma ànd ak kenn mooy est ce que may nga ma man nga ma may ma jiitu la waaw ne waaw non non non non ko defal fa faala mu def ne ko après léegi moom mu continuer yoon bi Umayr xaw a taxaw ngir bàyyi mu jiitu ko taxaw fenn bàyyi ko ba mu jiitu moo xam ne léegi dootu ko dab léegi fa faala ba ni muy dég male jege yonent bi alei naasu nit ñi xool <clears throat> ne hada raakibun ala tariq muqbil bi muy dëgmal di ñëw nit ñi ne hee am na kuy ñëw de <clears throat> am na ku war nekk ci yoon wi di dëgmal di ñëw waaw <clears throat> di dëgmal di ñëw de fa qaala rasulullahi yonent mi aleyi salaatu ne kun aba xaysama ne yow kooku di ñëw kun nekkal aba xaysama yow abu xaysama walla kun yal na nga nekk abu xaysama loolu yonent mi aleyi salaatu salaam lii dafa lii nii xam nga riwaay abu dhar bi sëy na abu dhar bale bu imam ibn mas'ud bi wérul mais bii nii wér na bii nii wér na même bu dee càllale imaam ibn Isaaq bi mais gis nañ li ñeneen ñi ko soloo te xoolal ci riwaay imaam Muslim riwaay imaam Muslim bi nga xam ne Seydina Ka'b ibn Malik radiyallahu mu ne <coughs> mu ne keroog bi yonent mi alayhi salaatu salaam àggee Tabuk dafa commencé di laaj nit ñi nee na yonent mi alayhi salaatu salaam laajul ci samay mbir man Ka'b ibn Malik dafa jekki ba ba ni muy àgge foofu ba toog benn jour mu ne maa la Ka'b ibn Malik naka la Ka'b ibn Malik def <coughs> après wax yi am ñu tontu wax lii kii ne kii ak kii Seydina Muaz jóg tontu après nee na fa sakata loolu dinañ ci ñëw wuññee ci tarjama Seydina Ka'b ibn Malik insha allah ci giyaata nee na fa sakata rasulullah yonent ma saa saam bi mu ma laajee man Ka'b ibn Malik samay mbir mooy Ka'b fekke wuñ ko mais dañ ko koo nettali léegi mu ne <coughs> yonent ma saa saam nopp noppi. fa sakata rasulullah ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam noppi mu ne fa baynama huwa ala dhalika ra'a rajulan mubayyidan yazulu bihi sarab nee na mu gis benn waay boo xam ne <coughs> kii bu weex fu la di ñëw waaw moom daal boo gisee mooy as-sarab bi qiyatin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a hatta idha ma ataahu ja'ahu lam yajid shay'an fa wajada Allah 'indahu fa wafaahu hisaaba mooy sarab mooy mirage waaw nee na mu gis ke ku soori ab silhouette ca naaj woo di ñëw waaw di ñëw nee na <clears throat> fa qaala rasulullah yonent bi alei saatu salaam ne kun aba xaysama yow moo mëne li ñëw nekkal abu xaysama nee na fa ida huwa abu xaysamata al ansaar yi sëy naa Ka'b ibn Maalik ne fa ida huwa bi mu agsee mu nekk ni ko yonent bi alayhi salaatu salaam waxe woon ne mooy fa ida huwa moom mu nekk abu xaysama di abu xaysama al ansaari radiyallahu anhu <coughs> mu teg ci ne wa huwa alladhi tasaddaqa bi saa'in bi saa'i tamri bi ne Sahih Imaam <coughs> ne mooy ki waxoon nañ la boobu que amoon nag ñi doon joxe te naafiq bi ñuy waajal Tabuk yonent mi alayhi salaatu salaam soññ ku nekk ci effort de guerre bi ñii di joxe comme Abu Aqil joxe woon nisfu saa naafiq yi waaye xam nga ne inna allaha wa xam ngeen ne buur yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi soxlawuñ dara waaye yow sa nisfu saa bi wala sa saa bi lii lu muy jariñ lii mooy lan lii tàndarma lii lii kii day font quoi abu xaysama it bokkoon na ci ñendi woon waxoon nañ la ko voilà moom saa la nit naafiq yi tamit daal di koy dugg Lamazawo wax ko wax yu ñaaw mooy commentaire yoo xam ne yu yu yu yu yu yu la waaw mooy Abu Xaysama mi kon yonent ma saa saa le fait mu naan kun muy nekk loolu loolu lu garaaw la non du ay daa tombe de comme la naafiq ba doon wax keroog mooy yonent ma saa saa kun nekkal diw. day nekk diw mu nekk diw allahu akbar ah allahu akbar fa qaala kon yonent mi aleyhi salaatu wa salaam kon fa qaala annaasu haadaa raakibun ala tariq yi ñu dellu kon ci riwaaya imaam ibn Isxaaq ibn Yasaar rahmatullahi alayhi wa ala bi mu ne kon nit ñi biñ séenee kuy ñëw fële kon Abu Xaysama jiitu na Umayr ibn Wahb ah nekk ci yoon wi di ñëw nit ñi seetlu sa Tabuk ñu gis ab silowet benn kii buy jógal loola di ñëw waaw di fondre désert bi di ñëw ci tàngoor wi nit ñi wax ne yonent ma lay saar saam am na war ku ab warkat bu nekk ci yoon bi di ñëw de yonent ma lay saar saam ne ku nabaa xaysama nekkal aboo xaysama fa qaalu bi mu jegee ñu ne yaa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam al huwa wallahi ñu ne ko wat nañ ci yàlla ne abu xaysama mu agsi fa lamma balaga fa sallama ala rasulillah bi mu agsee mu dëgmal ci yonente mi alei satu salaam daal di koy nuyu fa qaala lahu mu ne ko yonente mi alei satu salaam ne ko xaytama e eh, yow abu xaytama e eh, mooy yow nii rek la mënoon def lan moo taxoon nga dellu lu waraloon nga dellu abu xaytama <coughs> waaw baax na ba nga ñëwee sa bi lii na summa axbara rasulallahi mu daal di nettali yonent ma lay saar-saam alxabara mooy xabaaram ak soxnaam yi ba mu demee ba mu delloo gis <coughs> eh, eh, li nga xamante ne mooy nañu nekke ak lañ ko waajal yépp waaye malgré yooyu yépp mu bàyyi ko fa dal di dem daal di dem nee na yonent ma lay saar-saam di koy fa daalahu fa qaala lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xayran bi xayr yonent ma lay saar saam wax ko yiiw daal di koy ñaanal yiiw waaw mooy kontaan ci loolu wax ko gis ne kon moom ñëw na kii at mooy buur yàlla nammal na ko yiiw ndax ñeneen ñi bu doon wax danaan dawuhu bàyyi leen ko <coughs> waaw en tout cas daal ku yàlla bu nammal yiw dina leen di kon moom noonu mooy histoire Seydina Abu Xaysama keroog ah, Tabuk noonu la dabaate yonent mi aleyhi salaatu salaam bi mu koy daf mooy fekk na ko mu agsi Tabuk ah après nag ci la Umayr ibn Wahb mu noonu taxawal xaar après daal di ñëw voilà moom nag Abu sama ginnaaw loolu imaam al-Waaqidi na baqiya ilaa xilaafati Yazid ibn Muawiya moom dundoon na après ba ni nga xamante ne nii mooy xilaafa Yazid <coughs> ibn Muawiya eh, muy mooy Yazid nga xam ne moom Muawiya muy génn àddina Seydina Muawiya radiyallahu anhu dane woon moom la fi baax ngir mu doon ko waaw ci ci nee ci xilaafaam bi mu jiitee jamono yooyu ci la abu xaysama daldi génn àddina al ansaariyu radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa jacala acaaliya al firdawsi maskanahu wa ma'waa